baabul amri bil muhaafazati ala salawaati almaktuubaati wannahyi alakiidi wal wa'iidi shadiidi fi tarkihin kon al imaamu alxaafidu alxujja annawawiyu rahimahullah ashaafi'iyu rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn moom lañ ko tàmbali woon ci lañu ko jeexawoon woon walillahi hamdu wal minna muy chapitre cent quatre-vingt-douze di garab ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'waahum wa maskanahum amin muy cent quatre-vingt-douze di chapitre bi nga xam ne mooy cent quatre-vingt-douze di wax ci soññe ci fekke li nga xam ne mooy mbooloo yi ci suba yi ak ci xadis biñ ci mujj woon gis moo doon xadis mille soixante-treize mu ne woon wa anhu mooy abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa salatun asqala ala almunafiqina min salati alfajri walisha walillahi alhamdu walminna tey nag ñu war a dugg ci chapitre bu bees kon ginnaaw bi ñu waxee gëneel yi nekk ci wax ñaari waxtu yooyee eh, addi ci soññu fekke ko ci mbooloo yi muy julli e, suba ak isha ak ginnaaw ba avant lu ko jiitoon mu waxoon gënee lu julli mbooloo tey nag mu lay wax d'une façon général julli yépp rek di ko wattu sax di ko wattu di leen taxawe bunt bi loolu lay indi di wax julli juróom jàpp guñ ko war a jàpp fonk guñ ko war a fonk di ko jooxee ni nga xamante ne ci waxtu yi ko boroom bi utal dëxal te nag ah, ak problème bu rëy bu nekk nag ci di leen ba di leen caaxaane di leen fowe mu ne kon chapitre cent quatre ak li nga xamante ne mooy juróom-ñeent ak ñett mu ne baabu buntal amri digle bil muhaafadati ci moy ci wattu ji téye ala salawatil maktubaat ci jul yi nga xam ne moom lañu farataal waaw mooy yi borom bi farataal ci jaam yi xamsu salawaatin juróomi julli yoo xam ne boroom bi da koo farataal ci jaam yi digle goo xam ne bunt bi da koo samp di xam ne loolu yàlla tegu ko fi ngir ñuy def tànn sa bu la neex wala saa bu ma neexee di dikkale man daal bu ma dëkkalee julli léeg ma julli léeg-léeg ma ba déedéet oh, oh, borom bi tegu ko fi ngir loolu déedéet waaye mooy dafa nekk loo xam ne sopp ko moo tax mu daal di koy farataal ci suñu kaw juróomi yoon ci bis bi te ñu xam ne ëppoon na lool comme ni nga xam ne noonu la leere ci xaadisatul isra'i wal mi'raj ci xew-xew rañaan ga xa cinquante la woon boroom bi di ñu wàññil bi barakati seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ba ni nga xam ne ci lay yeme juróom yi mu ne képp ku ko julli juróom yooyu yàgg ko julli <coughs> juróom fukk cinquante yi ma ko njëkkoona a def yéen a yem yool boobu ngay am kon nag baabul amri buntu bii day digle bil muhaafazati ci di wattu ala salawaatil maktubaati ci tee juróomi julli yi nga xam ne moom lañu farataal wan nahi ak tereel al akiid gi nga xam ne dafa feddale ko lool wal waxiid ak tëkku ashadiid ko tar gi nekk fii tarkihinna ci bàyyi leen waaw képp ku ko bàyyi ne la leer ne tere gu rëy def nga lu rëy lu ñu tere waaye nag ba nga ko bawee ci la épée de goo xam ne yow alkande moo la tiim waaw yaa ngi ci alkande te mbës bu nekk bu la yàlla tijjiwul man nga euh, repêché wul man nga alkoo noonu faatu wal iyaadu billah kon noonu la tudde ñi kon nag di samp bunt bi ngir ñu jox dayo julli yooyee di julli juróom al imam fii mu delluwaat la mu waxoon ne damay ubbee buntu yi eh, wa usaddirul abwaaba te dinaa ubbee bunt yi eh, ci as mbir min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat ci lenn ci al qur'aan gu tedd ci gu màgg gi gu noobul gi ci ay yoo xam ne yu tedd la kon mu indi fi ñaari laaya wala laaya yoo xam ne matuñu Euh, mooy dalee na euh, dagg jël ci lim soxla mu ne allah léegi loolu la fi indi mu ne qaala allahu taala xaafiduu ala alsalawati wassalati alwusta voilà loolu rek la ci indi suratul baqara aaya deux cent ne boroom bi nga xam ne moo kawe xaafizu wattu leen ala salawaati te di def ci julli ci julli yë waaw wasalaati rawatina julli bi nga xam ne al wusta mooy bu dëggu doomu ga mu ne suuratul baqara aaya deux cent trente-huit aaya boobee am na lu ci tegu ndax borom bi na ne xaafizu ala salawaati wasalaati al wusta wa qumu lillahi qanitin voilà waaw après muy wax ci salaatul musaayafa ak bi nga xam ne boobu nga xam ne moom mënatuñu sax di di di di di di julli par kii mbooloo fa in xiftum fa rijalan aw rukbana voilà mu ne xaafidu waa gis nga ca ca la taxoon muy wax waaye <laughs> wattu leen waay teg ci ca xare xattaa ci xare bi sax nangeen ngeen mo na ngeen wattu julli yooyu moo tax Seydina euh, euh, Burayda ne woon waaw ah, waaw bakkiru bakkiru gaaw leen teel gaaw leen na mu gën gaawe nañ gaaw julli li nga xam ne mooy tàkkusaan ndax fat fa inni sami'tu rasulallahi ne maa man mii dégg naa yonent bi saa saam ne man taraka salaatal asri habita amalu képp ku bàyyi julli tàkkusaan yow moom say jëf simpeeku na yàqu na daal dinay màbb allahu akbar kon wa quumu hafizu wattu leen ala salawaati ci julli yëpp julli juróom yëpp waaye wa salaatil wusta rawatina julli yu dëggu doomu wa quumu ta bu ngeen di julli da ngeen taxaw lillahi ñeel yàlla qaanitiin di toroxlul yàlla bu leen taxaw ngir masamba de waaw di julli julli joo xam ne defar biñ koy defar di matal mbir njàng ma neex du dara gis ngistal kese la boo noonu sa néeg tëf tafee ko wala doo ko def bu leen ko def waaw wa qumu lillahi qaanitiin da ngeen cellantu waaw bu leen nekk ci julli ku la gis nan li julli woo waaw déedéet ngeen noppi wax ya doon am di nuyuwaatee alors que nit ñuy julli nga koy nuyu mu lay fay loolu amatul wa qumu lillahi qaanitiin ndax kat inna fi salaati la shughla la way bi saa saa waxoon ñoom Seydina wa Mawlana nu Mas'ud ibn Umm Abd radiyallahu anil jami' kon hadi ay bii la indi te xam nga ne euh, salaatul wusta nag kanta mooy lan yonent saa salaam waxoon nañ la ko moo ko tekki shaghaluna anis salaati la wusta salaatul asr waaw am na sax ci benn njàngitu alquran boo xam ñoom dañ ko gën a bind ci wet gi xaafidu ala salawati wasalati alwusta ñu def salaatul asr wa qumu lillahi qanitin en tout moo gën a dëgër sinon dix wax am na ci lan mooy salaatul wusta loolu defoon nañ ko ci siira bi dagg nañ ko def ko ci archive képp koo xam ne bëgg nga ci lu gën yaatu da ngay dellu foofee ci loolee insha allahu taala kon laaye bu njëkk baa ngoog borom bi di ñu ci wañal ni nga xamante ne noonu la ñu war noonu lañu ñu war a moye ci julli yi nga xam ne mooy sax leen ci way bu leen ci dara dindi bu intérêt personnel intérêt mondain ci intérêt yi ñeneen bu ñu tax ngeen bañ a def lii ma leen ne xaafidu na ngeen ci sax de waaw wattu ko kon nag mu ngi noonu te jullit bi xam ne ñiy texe mooy ñi ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy toroxlu ci seen julli moo tax mu ne wa qumu lillahi qaanitun qaanitin bokk moo tax mu ne woon ca eh, saar bule qad aflaha almu'minuun alladina hum fi salatihim xaashi'uun waaw ban mi wax walladina hum ala salawatihim yuhaafizuun muy suuratul mu'minuun waaw ñi texe mooy ngëm yàlla woy ngëm yàlla yi ñooñu nag lan mooy seen mandarga mooy ñi nga xam ne ci seen julli yi dañ ciy toroxlu seen xol waaw walladina hum ala salawatihim yuhafizun ca biir waaw te ñooy ñi nga xam ne de ci seen kaw julli yi dañoo wattu seen julli yi te moom la leen borom bi wax ne leen hafizu ala salawat ñoom ñu ne ci kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qala ta'ala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéeguti teg na ci ci beneen laaya mu ne fa in wa aqaamu salaata wa aatawu fa xallu sabiilahum waaw tabaaraka wa taala di wax ca suuratu tawba aaya cinq mooy ci njàlbéenu saar ba allahu akbar waaw mu ne fa in e, e, Imaam An-Nawawi tout le mooy day jël li ko soxla mais du sax aaya bi yëpp day parce que aaya bu mu ngi tàmbaloon fa ida nsalaxa alashhuru alxurum faqtulu almushrikina xaytu wajadtumuhum wa xuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kulla marsad fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaata fa xalluu sabiilahum inna allaha ghafurur rahim voilà mooy bu aju weeru aju xurum yi al xurum bu ñu jeexe nga xam ne dañuy tere ku xare fii ci Makka yi léegi nag faqtulul mushrikiina haythu wajadtumuhum na ngeen faat mushrikuuna yi fu ngeen leen mën a fekk wa xuduuhum na ngeen leen jàpp tee leen tëj leen wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad ngeen ëppee leen fu ne ngeen mooy leen na leen toppe bu doon ci waxi wolof mbooro ba bayax fu ñu leen fu ñu féete rek fu ñu dem rek nañ leen fekk yéen a leen di yéen a leen di euh, acculer voilà loolu mooy acculer leen <laughs> voilà waaw <laughs> kulla xam ne fa la ñuy xaar waaw bi di nekk aux nekk leen au foop fu ñu mën a kii rek nañu leen fa fekk yéen ñi seen wextan di dal ci seen kaw waaye nag fa in taabu bu dee nag tuub nañu génn ci kéefër gi ne woon dugg ci l'islam wa aqaamu salaa ñu nangoo taxawal julli gis na luy mandarga mi gënër mi muy wane seenu tuub ginnaaw shahaada yi mooy iqaamatu salaa voilà taxawal julli wa aatawu zakaa mu door koo indi eh, mu daal di joxe seen joxe nangoo joxe zakat fa xallu sabilahum bu boobaa nag bu leen leen laalati bàyyi leen seen yoon waaw bu leen attentat yi ci seen bien nii ci seen nafsu ci seen bopp waaw bu leen di di soxlaati dara bu leen leen defati dara ndax léegi ay mbokk julli lañu waaw mu ne inna allah yëg leen ne borom bi tabaaraka wa taala ghafurun aji yërëmaa koon la rahimun aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la kon aay bi ni borom bi di wan mooy julli mooy li nga xamante ne nii sanctuaire la boo ko xasee nekk yow sa sa deret ñooy ñoŋ na boo ko xasee di di di taxawal moo tax mu ne gaay fa in taabu wa aqaamu salaa waaw wa aatu zaka fa xallu sabilahum bàyyi leen seenu yoon kon julli protection la waaw waaw mooy zimmatallah protection yàlla ci jaam yi kon nag falaa yatlubannakumullah bu leen ngan la waaye bu leen yàlla laaj bu mu laaj kenn ci yéen di leen toppe dara ci li nga xam ne mooy paktam boobee hmm? kon loolu ama am solo la hmm? <laughs> waaw kon mu ngi noonu waaw ñoom boo jullee rek yow moom laal sa deret nag jeex na waaye boo ko fi bàyyee ne man julliwuma ñu ne la xée jumhur li ñu kaay sawaay jullil bàyyi jox la waxtu wi ne la waxtu wi buy julli nga toog di toog ba boo xam ne mënatoo fee julli dara ñu ne kook dañ koy faat waaw xanaa <laughs> fi ay dañ koy torture rek dañ koy dóor di dóor fekk kiiwul rek nanguwul julli di ko dóor ba keroog mu faatu résultat bi far nekk benn <laughs> aliyasu billah loolu nag ndax julli moo toll noonu allahu akbar kon lu aaya yi la al imam indi léegi nag ginnaaw lii mu dugg ci ay xadiis yoo xam ne mu ngi ko commencé xadiis miin 74 jeexale ko xadis bi nga xamante ne mooy xadis 1081 kon am nga ñaata 74 75 76 77 78 79 80 81 muy 8 xadis ah mu juumul ah waaw 8 xadis la euh, parmi 8 xadis yooyu nag am na 3 yuñ ci gisoon yoo xam ne romboon nañu gisoon ko. kon loolu mooy ñun euh, daanaka day mujj nekk cinq xadis ci ñun yeneen yi yu ñu jotoon a gis la waaye walillahi alhamdu wal minna léegi kon nag ñu dugg ci xadis yi bi mu njëkke mooy boo xam ne gisoon nañu ko mooy xadis mille soixante-quatorze mu ne wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sa'altu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'maali afdal qaala as-salaatu alaa waqtihaa qultu thumma ay qaala birrul waalidayn qultu thumma ay qaala al-jihaadu fi sabiilillah muttafaqun alayhi kon xadiis bii la njëkk muy xadiis bu mag mu ne wa an ibn Mas'ud borom sunanul huda <laughs> eh, borom bi da yeneen saa salaam moo ñu xamal waayi waaw moo ñu xamal waayi sunanul huda te borom bee ko fa inna allaha shara'a li nabiyikum sunanal huda adi xadiis mille soixante mais xon na billaahi <laughs> <laughs> léegi kon al mu ne e, e, wa an ibn Mas'ud ci doomu Mas'ud bi muy Abdallah kon du Utba radiyallahu anhuma annahu qaala sa'altu rasulallah mu ne damaa laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko mais ayyul a'mali afdal yooyu saa xalam ban ci jëf yi moo gën ci luñ doyal qaala yeneen tubaab yi saa saa ne as-salaatu ala waqtiha julli ci kaw waxtoom nee na kultu ma ne ko. waa summa ay waaye yeneen saa saam ban moo ci tegu qaala birrul waalidayni baaxe rafetal jëme ci sa ñaari waajur yow jaam bi qultu ma ne ko mais summa ay waa ginnaaw gi ban moo ci tegu qaala al jihaadu fi sabilillah mooy di jihaad di kër këri di rey joxe sa bakkan waaye sa alal d'abord ak sa bakkan ci yoonu yàlla bu ko jaree waaw waaw akbar mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mooy al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi bon bi nag dafa jàlloon gisoon nañ ko xadis numéro trois cent douze ci chapitre 40 baabu birril waalidayni wa silatil arham mu ne woon wa an abi abdirrahman boobu loolu la waxoon abdillahi ibni mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali bi ayyul amali ahabbu ila allahi ta'ala ana ban ci jëf yi la yàlla gën a sopp waaw moo gën a sopp lu fa yàlla qaala as-salaatu ala waqtiha qultu nee na ma ne ko summa ay qaala birrul waalidayn qultu summa ay qaala jihaadu fi sabiilillah bañ koy gis waxoon nañ la xadiis boobu war nañu ñëwaat mille soixante quatorze borom bi def nañu fekk ko walillahi alhamdu wal minna waaye waxoon nañ la dina ñëwaat mille deux cent quatre-vingt-six kon bii mooy ñaareelu bu ñëw mag mujjeelu bu muy ñëw mooy mille deux cent quatre-vingt-six insha allahu taala kon xadiis bi lépp loo xamante ne moom lañ ci waroon na wax yow bay mooy waxoon nañu ko jarul ñu ci dikkaat xanaa bee amee don leen donglees ci yokk mooy lëkkaale bi dafa leer mooy bunt bi nga xam ne day wax ci digle ci wottu ak sax wottu juróomi julli yi yonent bi alayhi salaam li koy wone mooy bañ ko laajee ne ko ban mooy jëf yi gën bi gën mooy ban li mu njëkk a tontu mooy julli as-salaatu ala waqtiha waaw mooy julli ci kaw waxtoom waxul woor waxul zakat waxul déedéet waxul déet julli as-salaa mooy ñaareel waaw mooy ñaareelu mbir ginnaaw shahaada tey waaw as-salaa mooy deuxième position kon nag am solo wallahu ta'ala a'lam